almaqdisiyu raxmatullahi alayhi fi kitaabihi cumdatul axkaam min kalaami xayril anaami sallallahu alayhi wa sallam fi kitaabi salaah baabul adaan an anas bni maalik radiyallahu taala anhu annahu qaal umira bilaalun an yashfaca al adaan wa yutir al iqaama kon al imaam abdul ghani ibn abdil waahid al maqdisi alayhi muy tàmbale ñetteelu bunt ci téere bi ñu nekk muy kitaabu salaa ginnaaw bi nga xamante ne nii ci lañu gise woon bunt bu njëkk ci téere bii mu nekkoon numéro huit comme niñ la ko waxe woon ci bunt yi niñ ko defe ci téere bii muy baabul mawaaqiit waaye it ginnaaw bi ñu jeexalee ci jataay bii ñu génn beneen bunt boo xamante ne nii mooy ci niñ ko intitulé mooy numéro 9 baabu fadlil jamaati wa wujubiha tey mu tàmbali nag beneen bunt bi beneen bunt bu bees ci kitaabu salaa muy fukkeelu bunt bi lañ def baabul adaan muy buntu bi nga xamante ne mooy wax ci wàllu nodd ñu ngi ciy tàmbalee nag muy xadiis bi nga xam ne mooy numéro 68 di juróom benn fukk ak juróom ñett mu ne an anas ibni malikin mu ngi jële ci seydina anas di doomi malik radiyallahu taala anhu annahu qaal nee na umira bilal mu ne dañoo digal bilal seydina radiyallahu anhu muaddinu rasulillah nekkoon noddukatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wute naag bilaal bi ñu gisoon ci jataay bi ñu génn kooku doomu mawlaana abdullah ibnu umar la woon waaye kooku du saxaaba kii nag mooy bilaal bu siiw bi mooy seydina bilaal ibnu rabah alqurashi alxabashi alqurashi mawlaahum radiyallahu anhu nekkoon noddukatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallam mu ne moom de dañ koo digal an an yashfa ladan buy nodd mu def ko par ñaar mooy mu nekk loo xam ne day pair wa yutiral iqama kanta iqam bi moom na ko tóolal na nekk lu impair kon mbir maa ngi noonu mu jàll ci hadis bi ci tegu al imam Abdul Ghani ibn Abdil Wahid al Maqdisi rahmatullahi mu ne an abi juhayfata wahb ibni abdillahi suwaa'iyi radiyallahu ta'ala anhu annahu qaal ataytu nnabiya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi qubbatin lahu hamraa min adam qaal fa xaraja bilaalu radiyallahu anhu biwadu fa min naadihin wa naa'il qaal radiyallahu anhu fa xaraja annabiyu sala allahu alayhi wasallam alayhi xullatun xamraau ka anni anduru ila bayaadi saaqay qaal radia allahu anh fatawada'a wa addana bilaalun radia allahu anh qaal radia allahu anhu fajacaltu atatabba'u faahu haahunaa wa haahunaa yaquulu yamiinan wa shimaalan yaquul hayya ala salaah hayya ala falaah summa rukizat summa rukizat lahu anaza fataqaddama wa salla zuhra rak'atayn summa salla al-asra rak'atayn summa lam yazal yusalli rak'atayn hatta raja'a ila al-madina kon al-imam Abdul Ghani ibn Abdil Wahid kon mu ne an abi juhayfa bii nag mooy juróom benneelu fukk bi ak juróom ñeent muy soixante-neuvième xadis bi ci téere bi mu ne an abi moom mu ngi jële ci ki nga xamante ne nii mooy seydina abu juhayfa <coughs> mu tuddoon nag mooy wahb ibn abdillah wahb la doono lu tuddoon di doomi abdillah aswaa'i radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne neena ataytu nabiyya dama dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi qubbatin lahu hamraa min adam fekk ba ma koy fekk ba ma koy dikkal moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ngi woon ci benn xayma benn mbaar boo xam ne dafa mel ni lu coupole loo xam ne dafa rond mel ni gis nga xubba yooyu di nekk coupole yooyu ci kaw jàkka yi lu mel noonu mbaar mi noonu la meloon mooy dafa wër nekk loo xam ne comme genre demi cercle la meloon boo xamante ne nii nag bu xonq la min adam ci der mooy comme xayma yooyu rek nga xamante ne nii ñoom lañ xamee woon arab yi léegi nag mu ne qaala moom seydina abu juhayfa radiyallahu anhu mu ne fa xaraja bilaalun radiyallahu anhu fa xaraja mu génn bilaalun seydina bilaal min gisoon ci xadiis bi jiitu sànq radiyallahu anhu bi wadu in ci ndoxu njàpp ngir yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa min naadihin wa naa'il am ci saxaaba yi ñoo xamante ne lii nii comme li al imaam an-Nawawi rahmatullahi alayhi wax bi muy shara xadiis bii ne affaire bi daa am lu ñu ci jiital luñ luñ ci euh, mujj lu ñu jiital mooy lii dañ koo njëkk a wax waaye du mooy li njëkk a xew mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa jàpp ba muy jàpp nit ñi di di di xëccoo ndoxum njàppam mooy li desum njàppam ak ndox mam doon jàppe am ñoo xam ne ñoom dañ cee jotalaal di ko wicc di ci wiccax ñeneen ñi ñenn ñeneen ñi moom di fexe ngir nan lañ ciy laale loolu la naan wam famin naadihin am na ñu nga xamante ne ñenn ñu ngay wiccax wan Israil ñoo xam ne ñu ngi fexe di ko laal di laal ndoxu njàpp yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir barkeelu ci qaala Seydina Abu Juhayfa radiyallahu anhu mu ne fa xaraja an-nabi yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di génn alayhi nag ba mu génnee alayhi mu ko woon ca karam mooy lam soloon xullatun ab yére la boo xam ne ensemble la hamra u boo xam ne bu xonq la mooy yére boo xam ne day am mbubb ak tubéy mooy day am mbubb day am rida ak xaar voilà mooy li ñu naan day am bu bëgg tubay ensemble voilà moom lañ naan xulla hamra boo xamante ne nii nag dafa xonq nee na ka anni anzuru mu ngi mel ni nii ma leen koy nettalee man Abu Juhayfa maa ngi teew mel ni ku maa ngi gis ilaa bayaadi saaqay ci li nga xam weexu yeelam yi voilà sàpp bi keroog bi ñuy wax moom la genou <laughs> genou yi mooy fàtte baat bi ci wolof mooy yeel yi mu ngi mel ni maa ngi gis ci weexwaayu li nga xam ne mooy mooy mooy mooy yeelu yonent bi alayhi salatu wasalaam ñaari yeelam yi qaal sayyidina abu juhayfa radiyallahu anhu mu ne fa tawadda yonent bi alayhi salatu wasalaam daal di jàpp ba mu jàppee nag ca la fa min naadihin wa naa'il dóor a ñëw loolu mooy dafa jiital lii waaye ah taqdiim ak taxir da cee am comme niñ la ko waxe léegi den nag mu ne fa tawadda mu jàpp moom yonent bi alayhi salatu wassalaam wa addana bilal saydina bilal radiyallahu anhu daal di noddu qaal Seydina Abu Juhayfa neena radiyallahu anhu ba keroog nag Seydina Bilal di noddu fa ja'altu radiyallahu anhu fa ja'altu ma nekk man ata tab ata tabba'u faahu haahuna wa haahuna maa ngi koy xool di ko observer di topp gémmiñu Seydina Bilaal bi muy nodd mooy haahunaa gémmiñam di féete nii wa haahunaa ak fee mooy di féete côté bii wa côté bii léegi nag yaqulu nee na lan la jublu ci haahunaa fii ak fii mooy yaminan naa shimaala mooy day day day day wëlbati gémmiñ gi di féete li nga xamante ni mooy ndejoor léeg-léeg ba léeg mu féetale ko càmmoñ noonu la doon def di féetale ndejoor càmmoñ ndejoor ak càmmoñ yaqul nee nag mu ngay wax ba mu doon def lu loolu nan la doon wax boobale ba muy wëlbati gémmiñ gi yépp gémmiñ gi ndejoor ak ak ak ak mu ngi naan hayya ala salaa moom seydinaa Bilaal hayya dikk ala salaa ci julli ji hayya ala al falah dikk leen ci texe gi ne summa Seydina Abu Juhayfa radiyallahu anhu mu ne gi rukizat lahu anaza ñu sampal yonent bi alayhi salatu wasalaam anaza ab ab bant ab tum boo xam ne moom lañ ko sampal boo xamante ne moom lañ ko sampal fataqaddama mu daal di avancé dég daal di dëgmal jege foofale wa salla zuhra mu daal di julli li nga xamante ne nii mooy tisbaar ni ñaari rak'a summa ginnaaw gi salla al-asra rak'atay mu teg ci ginnaaw bi mu jullee tisbaar ñaari rakka julli li nga xamante ne nii mooy tàkkusaan ñaari rakka summa lam yazal mu ne ginnaaw gi dañul moom rasulullah sallallahu alayhi wa yusalli di julli rak'atayn ni ñaari rak'a hatta ba kera nga xam ne raja lay dellu ila al madina lay dellu madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam kon al imam Abdul Ghani ibn Abdil Wahid almaqdisi rahmatullahi alayhi muy continuer mu naan abdillahi bni umar radiyallahu anhuma an nabiyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna bilaalan yu'adhdhinu bilayl fakuluu washrabuu xatta tasma'uu adaan ibni ummi maktuum kon alimaam Abdul Ghani ibn Abdil Waahid al-Maqdisi rahmatullahi alayhi mu ne ci xadiis bi nga xamante ne nii mooy xadiis bi nga xam ne mooy juróom-ñaar fukk bi mooy li nga xamante ne nii mooy soixante-dix bi mu ne an Abdillah ibni Umar mu ngi jële ci Abdallah ibni doomi Umar Seydina Umar radiyallahu anhuma anin nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal kene moom de nee na mooy lan inna bilalan mu ne seydinaa bilaal de yonent bi alayhi salaatu wassalaam ay wax mu ne inna bilalan mu ne seydinaa bilaal de radiyallahu anhu yu'adhdhinu bi layl moom day nodd li nga xamante ne ni moom guddi mooy ci guddi gi moom lay nodd moom guddi lay nodd de fakulu mooy buy nodd guddi gi jeexagul kon nag ñi nga xam ne ñooy woor war a di xëdd fakulu nam nañu lekk leen washrabu ta ngeen naan hatta ba kera tasma'u ngeen di dégg adaan ibn ummi maktum noddu ibn di doomi ummi doo eh, eh, yaayi maktum muy abdallah wala amr ibn ummi maktum ñaari tur yooyu yëpp dañ ko koy woowee kon nag mu ngi noonu le mooy kii wa mu amata musilma xawoon kon nag al imam abdul ghani ibn abdil wahid al maqdisi rahmatullahi alayhi muy indi xadis bi mujj ci bunt bi di baabul adaan muy xadisu juróom ñaar fukk bi ak benn muy soixante onze mu ne an abi sa'id an abi sa'idin al-xudriyi radiyallahu ta'ala anhu annahu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa sami'tumul mu'addina faqulu mithla maa yaqul kon nag lii mooy xadiis mu mujj bi mu ne an abi sa'id al imaam Abdul Ghani ibn abdilwahid almaqdisiyu rahmatullahi alayhi mu ne an abi said muy kon nag mu ne mu ngi jële ci seydina wa mawlana abu said alxudriyu radiyallahu taala anhu wa arda annahu qaala neena qaala rasulullah mu ne qaala nee na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ida sami'tumul mu'adhdhina bu ngeen déggee aji noddu gi di noddu faqulu na ngeen wax misla ma yaqul lu mel ni li nga xam ne moom lay wax moom ki nga xam ne mooy noddukat bi lii mooy xadiis bu mujj bi kon nag ñu jàll ci buntu bi nga xam ne moo ci tegu al imam Abdul Ghani ibn Abdil Wahid al Maqdisi rahmatullahi alayhi mu ne mu ne baabu istiqbalil qibla kon lii mooy buntu boobu mu ne an abdillahi bni umara radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yusabbihu ala dhahri raahilatihi haythu kaana wajhuhu yuumi'u bi ra'sihi wa kaana ibnu umara radiyallahu anhuma yaf'aluhu wa fi riwaaya kaana yuutiru ala ba'iirihi wa li muslim ghayra annahu la yusalli alayha almaktuba wa lilbuxaari rahimahullah illa alfaraid kon alimaam Abdul Ghani ibn Abdil Wahid almaqdisiyu rahmatullahi alayhi mu ne baabu istiqbaali alqibla baabu buntu bi nga xam ne istiqbaali mooy jàmmaarloo mooy dëgmal alqibla qibla bi lii ci version yuñ lor mooy fukkeelu buntu bi ak benn di onzième buntu bi mooy tàmbalee hadith bi nga xamante ne mooy juróom-ñaar fukk bi ak ñaar di soixante mu ne an abdillah ibni omara mu ngi jële ci abdallah ibni omara di doomi seydina wa mawlaana omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma annahu anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na yu sabbixu doon julli voilà yu sabbixu xam nga mooy di sàbbal mais du daay toog di sàbbal de mooy julli voilà mooy dañoo tuddee lenn lu ñuy def ci biir julli moom lañ tuddee julli ji yu sabbixu mooy doon na julli di naafila ala dhahri rahilate ci li nga xamante ne mooy ci kaw warwaayam ci diggu warwaayam mooy bu waroon yéegoon ci géléemam moom yonente bi alayhi salatu wasalaam bëgg naafila da doon naafila ci kaw géléem gi haythu kana wajhu fépp wax fu fu fu xar kanamam rek féete voilà noonu la yuumi u bu waree sëgg nag yuumi u bara si day jengal li nga xamante ne mooy eh, sëggal li nga xamante ne nii mooy bopp bi mu ngi noonu le bu waroon a ruku ah, da wengal sëgg mais sëgg boobu mooy sëgg bi nga xam ne moo gën a eh, mooy moo gën a yem léegi bu waree day gën a su su sujóot day gën a sëggaat sëgg bu gën a sori bi mu sëgg bi mu sëggoon di nga xam ne moom la doon ruku waaye du teg jëbi ci li nga xamante ne mooy war waay kon loolu lay wax mu ne nag wa kaanata nekkoon na ibnu umara muy mawlaana abdullah ibnu umar moom de nekkoon na yafalu doon def lii nga xam ne noonu la nettali ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi mu ne wa fii am na ci benn exprès benn li nga xamante ne nii version wu hadis bi niñ ko soloo lan la wax ñoom abdullah ibnu umar radiyallahu ta'ala anhuma dane dana yonent bi de alayhi salaatu wassalaam kaana nekkoon na moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam yuutiru ala ba'iri doon def witar doon julli witar ala ba'iri ci kaw li nga xam ne mooy géléemam bu masoon a war li nga xam ne mooy géléem mu ne wali muslim mooy am na riwaaya boo xamante ne nii ci imaamu muslim rahmatullahi alayhi la nekk foofu mawlaana ibnu umar daf cee leeral li tax ñu ne la kaan yusabbihu ala dhahri rahilati mooy da doon julli naafila lii moo ko gën a leeral mu ne ghayra annahu sauf moom de laa kaa laa yusalli moom yonent bi alayhi salaam doonu loon julli alayha ci kaw war waayam bi al maktuba mooy julli yi nga xam ne moom la suñu boroom bind farataal ko ci kaw jaam yi muy juróomi julli yi moom bu doon daa ko war a julli doom doonu ko woon julli ci kaw li nga xam ne mooy war waayu ci kaw géléem bi mu ne walil Buxaari yi ñeel na alimaam al Buxaari rahimahullah ñëw na ci moom mu euh, saxiixam boo fa demee boo xam ne moom foofu mawlaana ibn Umar dane illa al faraa'id moo yonente mi alayhi salaam doon na naafila ci kaw li nga xam ne mooy war waayam ba mu des farata yi julli farata yi kon al imaam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi rahmatullahi alayhi muy wax ci xadiis bi ci tegu di 73 di juróom ñaar fukk bi ak ñett mu ne waan Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qaal baynama annaasu bi Qubaa fi salaati as-subh idh jaa'ahum aatin fa qaal inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qad unzila alayhi laylata qur'aan wa qad umira an yastaqbila al-qibla fastaqbiluuhaa wa kaanat wujuuhuhum ila ash-shaam fastadaaru ila al-ka'ba kon al imaam Abdul Ghani ibn Abdil Wahid al-Maqdisi rahmatullahi alayhi mu ne wa an Abdillahi ibn Umar mu ngi jële ba léegi xadis bii ci a sahaaba bi mu jële woon xadis bi sànq moom ci moom la ko jële ba léegi muy Abdullah di doomi Umar radiyallahu anhuma annahu qaala neena baynama an-naas benn benn bés daal boo xamante ne nii daal nit ñi dañoo nekkoon bi Quba a ah, nekkoon Quba nekkoon benn ah, gox la mooy ci Medina la bokk benn quartier la ci quartier Medina yi Quba fii salaati suba nekk ci julli gi nga xam ne julli suba la woon lañ doon julli nekkoon fi nga xamante ne mooy Quba doon julli julli suba id jaahum at ci la leen dikkale li nga xamante ne mooy aji dikk benn waay fa qaala bi mu mu ne leen inna nabiyya dëgg-dëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de qad dëgg-dëgg unzila alayhi laylata qur'an wàcce nañ ci moom guddi gi bi bi wàcc nañ ci moom alquran waqad umira te ca alquran joo jële digal nañ ko ca moom alayhi salatu wassalaam an yastaqbila al qibla léegi muy jublu beneen qibla bu bees muy kàmba gi boobu lay wax ndax sinon fañ doon jublu amaa mooy baytul maqdis lool qibla la woon waaye mooy mooy ñu jublu fi nga xamante ne mooy kaaba gi nga xam ne qibla gi nga xam ne bi ko sayyidna abdallah ibn umar di nettali moom lañ xam muy bu makka bii muy kaaba gi léegi nag ba waa ji ñëwee loolu la leen wax ne leen nag fekk leen ñoom ñu ngi julli mu ne leen ay aywa maa ngi wax a yéen kon nag fii jublu leen kàmba gi walla wa kanat wujuhuhum fekk nag ñoom seen xar kanam yi ba ñu doon julli ñu doon ci julli ji te bañ ko ubbee di tàmbali di julli baytul maqdis Jérusalem lañ jàkkaar lañ lañ lañ lañ féete woon léegi nag waa ji leen wax leen lii ba pare ne leen nag ay wa léegi nag kon jublu leen ca kàmba ga léegi nag fekk seen xar kanam ya mu nga woon baytul maqdis fa lañ jublu woon ila Sham yi mooy ca Sham muy bilaadu Sham ci sirigu mag goo gële mooy baytul maqdis lañ ci jublu fasta wërngal mooy daal di def ah demi-cercle mooy daal di wër wër ngir mën a jegli mën a ah jublu léegi ca Kaaba ga ndax kat baytul maqdis moom boo taxawee Medina si nord bi la nekk foo ko jubloo ca noor ba alors que Makka mu ngi ci sud bi kon ñoom dañuy dëpp dañuy def ñuy def ab ab ab di def comme si di ab ab rond lu wërngal di wër di wër ba agsi fi nga xamante ne nii mooy nag fa nga xam ne moom seen xar kanam yi day jublu ak ngay daal Kaaba ci li nga xamante ne mooy Kaaba gi léegi al imaam Abdul Ghani du ñu mën a arrêté ndax xadis bii moo ci def ci bunt bii nii muy xadisu 74 bi mu ne an Anas ibn Sirin raxmatullahi alayhi annahu qaal istaqbalnaa anasan radiyallahu anhu xiina qadima min ash-shaam falaqiinaahu bi'ayni at-tamr fara'aytuhu yusalli ala ximaarin wa wajhuhu min dhal jaanib ya'ni an yasaari al-qibla faqultu ra'aytuka tusalli li ghayri al-qibla faqaala radiyallahu ta'aala anhu lawlaa anni ra'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaf'aluhu lam af'al kon al-imaam Abdul Ghani ibn Abdil Waahid al-Maqdisi rahmatullahi alayhi di wax ci li nga xamante ne nii mooy ah mooy xadis bu mujj ci buntu bi mu ne an anas ibn an mu ngi jële ci seydina anas ibn siirin di anas di doomi siirin ñii ay taabi'i la taabi'i la woon ndongo la woon ci sahaaba yi radiyallahu ta'ala anhu wa arda di mbokk muhammad ibn siirin frère la woon léegi nag moom mii mu ne rahmatullahi alayhi annahu qaal mu ne istaqbalna anasa mu ne dañoo génnoon doon dëgmal Seydina Anas radiyallahu anhu saxaaba bi di xaadimu rasulillah doon liggéeyal yonent bi alayhi salaatu ñu ko doon accueillir doon ko doon ko yëg ne mu ngi jëw ñuy génn ngir ah di ko xaar léegi nag hiina qadima mina Sham ba nga xam ne ca la dëgmal jóge Sham Sham la jóge woon muy fële fu nga xamante ne ni muy bilaadu Sham fa la jóge woon de di siru magga fa laqiinaahu ñu dajeek moom bi ayni tamr bërëb bi nga xam ne aynu tamr lu tuddoon mu ngi mel rek ñu ne kolobaan wala géejawaay wala wala rek ñu dajeek moom fi nga xamante ne nii buntu Parcelles Assainies loolu lay wax mooy ab ab bërëb rek la bërëb la woon falaqiinaahu ñu dajeek moom bi ayni tamr ci bërëb boobu nga xam ne aynu tamr la tuddoon fara ay tuhu nee na man Anas ibn Sirin rahimahullah nee na ma daal di koy gis moom Seydina Anas yusalli mu ngay julli ala ca kaw ah am mbaam am mbaam la waroon ba pare toog ci kaw mbaam ni toog ci kaw mbaam ni di julli moom noonu la doon def wa léegi nag wa wajhuhu min dal min dal jaanib te xar kanamam mu ko féete woon da wàllu yi yaa nii nee na mu ngi ci jublu woon an yasaaril xibla ci li nga xam ne mooy ci càmmooñu xibla bi fi kaaba gi féete moom ca càmmoñam mooy jublu dëpp moo lul woon xibla bi ba muy julli ci kaw mbaam mi fa qultu nee nag man ma ne ko man Anas ibn ma ne ko moom Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu ma ne ko mooy ba mu paree ra'aytu ko ah man de gis naa la tey de léegi nii gis naa tusalli li ghayril qibla ngay julli di jàmmaarloo di jublu foo xam ne bokkul ak qibla bi fa qaal Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu ne ko lawla anni ra'aytu rasulallah budul woon ne damaa gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ndawal yàlla li de yaf'aluhu mu doon def lu mel ni lii ma def lam af'alhu ko new ma woon di ko def bu ma gisul woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon ko def kon lii mooy hadith bu mujj bi ci jotaay bii di ñëw kitaabu sunna